baada audu billahi min alsheytaan alrajim yaa ayuha alladina aamanu duxulu fi silmi kaafatan wala tattabicu xutuwaati sheytaan innahu lakum aduwwun mubin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaam ñaar téeméer bi ak juróom ñett mu ne yaa ayyuha alladina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal udxulu digg la dugg leen fi silmi ci wommatu gii di lislaam kaafa mbooleem seen mooy ne bu leen ci duggee ay lan waa yow dugg benn benn tànk génne beneen ci biti déedéet mooy da ngay wommatu yéen way ngëm yàlla yi lislaam amul loo xamante ne comme li ñu waxoon jamono yee du marché boo xamante ne nii da di ñëw dugg ci lu leen neex jël li leen neex bali leen neex loolu suñu boroom waxoon na ñan mooy lan mooy payu gaa yooyu nga xamante ne nii ñoom yu'minuuna bi ba'd wa yakfuruuna bi ba'd dañuy gëm lenn li ba pare daal di weddi lenn li loolu moom déedéet loolu baaxul alhamdulillah bu ngeen di dugg ci lislaam boroom bi tabaraka wa taala mi farataal julli moom moo farataal woor moom moomu nag moo farataal lan moo tere yi nga xamante ne mooy sàngara manoo yow nag di def yooyu ba pare <laughs> voilà ne yow bon di nga julli non di nga def yooyu yëpp mais sàngara moom garaawul déedéet mooy udu xuloo dugg leen fi silmi ci l'islam kaafatam boo leen seen mooy yéen ñëpp dugg leen ci d'un coup amul lu ngeen ci xaaj ak seen lii nag am na ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne en fait lii nii boroom bi tabaraka wa day wax ñi nga xam ne dañoo gëmoon bokkoon ci ñi nga xamante ne nii ñooy ahlu kitaab léegi mais biñ duggee ci l'islam bon ñenn ñi doon moytu moytandiku yenn yi nga xam ne ñoom ca seen charia yañ amoon ca bañ newee yahud wala bañ nee nasaraan dañ leen koo tere woon te l'islam daganal leen ko ñu koy moytu suñu boroom nag ne leen déedéet dugguleen ci ngëm yàlla gi dugg leen ci wommatu gi kaaf fa mbooleem seen ngeen wommatul seen lépp ci charia bi yépp amul damay def lii di moytulee lépp boroom bi tabaraka wa taala moom moo ko wàcce mu ne wala tattabi'u tàngal la bu leen topp de xutuwaati shaytaan jéegoy shaytaane mooy yi nga xam ne moom la leen di digal muy mooy yàlla bu leen ko topp mukk moom iblis innahu dëgg-dëgg moom lakum ñeel na leen aduwun noon mubiinun bu leer leer ne fa in fa in zalaltum <coughs> léegi nag bu dee ne da ngeen a ah, ci bañ a dugg ci li nga xamante ne moom laa leen wax ci lislaam mboolem seen ngeen dugg ci seen lépp matu goo xam ne day mat sëkk bés bu ngeen jéngee bañ koo def mim bandi ma jaatkumul bayyinaat ginnaaw bi nga xam ne yu leer yi di preuve yi nga xamante ne nii mooy wane sañ-sañ kàttanu borom bi tabaraka wa taala waaye min bandi ginnaaw bi nga xamante ne nii ma jaatkumul bayyinaat ci la leen yu leer yi di preuve yi ci laayaay alquran yu leer yii di kële ngeen bàyyi ko fi faalamu na ngeen xam anna allah kene borom bi tabaraka wa taala azizun mooy aji noot ki nguuram hakimun mooy aji xereñaate mu ne hal ndax ñoom yéefér yi waak ñi nga xamante ne ñooy bañu dugg ci li nga xamante ne mooy lislaam dugg ci lislaam ba jeex tàkk bañ a def ni ñi nga xam ne ñooy naafiq yi naan ñoom lii lañ ñooy ñoom daal lu dul lu feeñ ci biti nit ñi di leen gis ñoom duñ ci dugg ci lislaam ci loolu daal la ñuy yem kantaa yeneen yi moom nga xam ne kenn du leen gis ak yooyu moom ñu daal di ciy génn mu ne façon yu mel noonu nga xamante ne l'islam am marché la ko jàppee voilà nga xam ne intérêt kese fi intérêt jaar daal yooyu lay gëm yooyu nee na loolu lay doxe yenn yi mu ne du ko doxe léegi nag moog waa ji nga xamante ni dane man waaw di woote wu ngëm yàlla noonu ba pare naan muuraay nag moom bokku ci yow it dañ la koy wax ne lan yow lan moo tax jigéen ñi nga ne bokku ci te borom bi tabaraka wa taala mi farataal ku julli mi farataal koor kooku ci boppam moo farataal ci ñuy ñuy muuru kon nag nan nga bañ a ñëwee di def ay tri naan man lii daal la ñuy gëm lii duñu ko gëm loolu yëpp ay waxi caaxaan la moo tax mu ne nag bu ngeen ko deful ginnaaw bi leen laay yu dikk yi dikkal yu leer yi da ngeen xam ne kon borom bi moo noot ci nguuram mun mooy ki xane ñaate mu ne gaa yi nii hal yanzuruna ndax ñoom nekkuñ ndax ñoom dañuy xaar wala ñoom xaaruñu illaa lu dul an yatiyahumullah mooy daal ñoom pour ñu gëm daal dëgg-dëgg il faut borom bi tabaraka wa taala dikkal leen kañ fii zulalin min al-ghamam ca niir ya ya nga xamante ne nii ca ya nga xamante ne nii mooy ca ca niir ya mooy bés ba nga xam ne mooy yawmal qiyaam bés boobu a ah, ñoom loolu la ñuy xaar daal ca <clears throat> yi nga xamante ne mooy ca ker ya nga xamante ne nii minal ghamaami jóge ca niir ya nga xamante ne mooy borom bi la mu doon wax naan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa ne bu ëllëgee bu ma leen di sa borom dina dikk ak ñi nga xamante ne wa rabbuka wal malaku ak malaaka yi saffan saffa yi def ay sàtte hmm, ñoom ah ñoom loolu la ñuy xaar bis bi boroom bi di ñëw ci niir ya loolu nga xamante ne moom lay ñëwee daal di agsi loolu mooy léegi nag loolu leeraloon nañu ne du du du du du ay mouvement <laughs> yoo xamante ne nii moom la borom bi di def loolu leeraloon nañu ko mu ne ko nal yanzuruna gaa yi na xaaruñu ñoom daal wala maa yanzuruna loolu lay tekki mooy ñii daal xaaruñu li tax mënuñoo gëm dëgg-dëgg mooy il faut ñu xaar bés bi nga xam ne ci la leen borom bi di dikkal bés penc ngir daal di leen atte wal malaikatu ak keroog malaaka yi wax nañ la mooy laay bi ñu waxoon sànk rek daanaka mooy bii wal malaikatu ño bokk lu ñuy wax ak malaaka yi bés ba ñuy ñëw ñépp taxaw def ay rang ngir ñu àtte leen waqudiyal amr ñu daal di dogal daal di àtte seen diggante mooy la nga xamante ne nii mooy gaay ku nekk rek mu daal di dogal la nga xam ne mooy moom nga mérité ñi nga xam ne ñoo doon def lu baax lu baax ñi nga xam ne ñoo doon def safaan safaan wa ilallahi te nag ci boroom bi tabaraka wa taala turja'ul umur ci la mbir yi di delloo wala mooy mbir yépp ci boroom bi tabaraka wa taala lay dellu mu ne sàllaajal bani israila waa banu israil kam ñaata alayhi salaam muy doomu israil yi muy yahudi alayhim alayhi salaatu wassalaam laaj leen ñaata aataynaahum min aayatin bayyina ñaata laa leen indil ay màndarga ay laaya yu wane sama sañ-sañ sama kàttan ak sama sama sama man-man ngir ñu gëm waaye nag dara lañ ci gëmul lu ëpp ci ñoom suñu boroom ne waman yu baddil képp koo xam ne dafa soppi ni'matallah xéewalu boroom bi tabaraka wa taala min ba'di ma jaat ginnaaw bi ko xéewu mooy mooy loolu xéewalu boroom boobu di risaala gi di li nga xam ne mooy nubuwa gi di xam-xam bu leer bu tukkee ci boroom bi tabaraka wa maa bés bu mooy bés képp koo xamante ne nii yow danga ko koo mooy gëm leneen lu wuteeg loolu ginnaaw bi mu la dikkalee fa inna allaha ne yëg ne borom bi tabaraka wa taala shadidul iqab ak a tar li nga xamante ne mooy am mbugal la mu ne zuyina daal di nañuy taaral de lilladina kafaru alxayatu dunia daal di nañuy taaral ci ngir ñi nga xamante ne ñoom ñoo weddi seen boroom tabaraka wa taala di yéeféer yi alxayatu dunia dund gu jege gii da doyadi moo tax ñu jàpp ne lépp fii la ndax dañ leen koo taaral wa yasxaruuna min alladina amanu ba pare nag loolu nag tax ñu fuuy di daal di di saboote voilà ñi nga xamante ne nii daal ñoom ñooy ñi gëm seen boroom tabaar tabaraka wa taala moo tax ñoomin Abu Jahlin dañ doon saboote ñoom Ammaar ak gaayoo yële radiyallahu anhum ndax ay way ñàkk lañ sax léegi ñoom nag ñoo am suñu boroom ne loolool tax lool ñu leen taaralal ci wàllu àddina moo tax ñu fuuy bay bay saboote ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi moo tax yéeféer yi ba àddinay tukki noonu mooy xalaat boobu lañuy yor naan xoolal say fuuda jëg waa gaa yi non dañoo amul rek ndax bu ñu amoon dinañ tal leneen li tax nga gis leen ñuy sonn naan ay lislaam ak yoo yoo ay wali mooy dañoo amul rek wallaay bu ñu amoon ah c'est pauvre c'est pauvre gens bés bu ñu amoon te accédé woon ci yi nga xamante ne poste yu baax yi konoon te kon doonu ñoon xalaat yi loolu lépp ak saboote la ndax ñuy saboote ndax fuuy guñ leen fuuyal taaral leen àddina tax ñuy fuu ñu ñuy saboote ñi nga xam ne gëm yàlla